waaw xam nga am na saxaaba yi ñoo xam ne dañoo siiw ah ñoom Seydina Abu Hurayra dañoo siiw daanaka Seydina Abu Hurayra xatta kufaar yi sax xam nañu ko <laughs> waaw mooy dañoo siiw Seydina Muaz bi ñu doon sànk moom yi dafa siiw waaw xatta awaan yi sax da ngay dégg ñu naan Muaz waaw wolof yi naan Muaz <laughs> Seydina Muaz ibn Jabal mais dafa am ñoo xam ne moom moom ñooy ñoom ñoo ñoom dañoo de ñoom dépassé nañ liñ naan siiw mooy ñoom seenu xam dafa nekk mutawaatir mooy xulafaa ur-rashidun comme Seydina Abu Bakar hein mais loolu xam nga yii nii ñooy wax nii wax naa la nag ci réew yi wolof tout est chamboulé <laughs> naa gaay nañ ne saa yow nag dañ ñoo toppe mbooro ba bayax quoi saa yi moom moom foo jaar mu jaar suñuy yaali ko waa foo jaar mu dugguñu dana dugguma kenn man nii ci jooy la bokk ma ah. on est tous pareils hein dugg seen yaali mooy dugg sama yaali mooy wax ji du affaire dugg euh, de mooy wax ji newul foofu <laughs> du debaawu àddina debaawu xam-xam la waaw léegi nag boo bëggee dëgg di jaar mooy il faut ngay constater li xew waaw mais boo ko nëpp nëppalee romb loolu du dox dama naan la topp malombooro toppaw malombooro ba bayax de déedéet man li ma lay wax mooy <laughs> c'est que chez ñun lépp chamboulé wu même Seydina Abu mii ñu naan dafa siiw radiyallahu anhu demal nga def micro territoire du loolu ngeen wax trottoir non micro trottoir biir Dakar hein un bon vendredi <coughs> nga laaj est-ce que xam ngeen Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waaw defal sa sondage defal sa kii bokk sa en petite enquête nga xool li nga xam li tax ma ne la tuutee chamboulé Seydina ñoom saxaabatu xulafaa rashidun dañoo siiwu ñoom dañoo weesu siiw mutawaatir gaa yi daanaka moo tax ñenn ñi eh, nekkub jullit te xamoo leen sax lu bizarre lay doon waaw lu bizarre bizarre bizarre bizarre bizarre mais nag ce ne plus bizarre ci ñenn ñi waaw xamuñu ci dara ay acteurs de film lañ feesal seen bopp yi bam tàng jër ak ay joueurs de foot yoo xam ne ñenn ñi waxoon naa la ba ñu juddoo boo mayul seen bàyyi bi leen jur yu doogul wala gone la woon mais xam nañ ñu ñépp xam fan lañ doon évoluer kañ lañ marqué yi bi rawati bu dee ñooñu ñu weesu ñooñ la xam looy imaginer ci ñi nga xam ne ñooy ñooy évoluer ci championnat yi léegi yu monde ni ñuy xam ba tàngal ko suñu bopp yi jër mosoon naa la fi wax histoire ah, eh, kii eh, Seydina Cheikh kii kii Cheikh Mohammed Hassan bu Égypte moo koy dégg mu ne dafa am da doon dem da doon dem New York pour c'est pour wan la suñu jeunesse musulmane bi léegi ni mel ba moo tax ñun dara waruñoo yéem mooy suñu situation léegi ñu nekk euh, objet de noggatu de tous les aqdar saltey déchets monde bi yépp ci kuffaar yi ñépp ñun ñu nekk seen objet de noggatu loolu waruñoo yéem man xaw ma lu tax mu lay nit ci di jullit bu yeewu mu loolu di ko yéem alors que ñun suñu situation dafa empiré wu ci ñun sori gi ñu sori l'islam waaw ak ñi nga xam ne ñoo tax l'islam bi agsi ci ñun réere gi ñu leen réere mu ne da dem États-Unis fi ñu nekk ci aéroport du Caire de chambre d'embarquement xaw ma di xaar avion bi pour mi wala li ñuy dugg noonu fi mu mu ne mu gis benn jeune boo xam ne ni mu soloo moom ab égyptien la bi mais ni mu soloo moom da ngay ne waa ji mooy kiiwu basketteur yooyu mooy da gis ne kii liñ naan booy jëmb la waaw waaw comme que gars waxoon nañ ma dee leen dee temps que damaa war a di renouveler sama sama sama sama vocabulaire parce que man booy discours yalaa doon wax booy discours boo moywul ah yenn jeunes yi dootuñu xam li ngay wax waaw danga naan booy jëmp man la maa kon nañ wax booy jëmp <laughs> waaw ngir ngeen xam li mooy daal col ko boo xam ne non gis ne kii comme espèce u DJ yooyu lay néew nee na mu ñëw di wax ak moom ma ne ko masmuk ma ne ko noo tudd mu ne ma ahmad ma ne ko mu ne ma ahmad fekk nee na am nay écouteurs yu rëy yum yoroon après am na ay jour nag yuñ doon wax ay jour du fut yuñ doon wax seen transfert xaw ma yu mel noonu léegi mu ne ko mu ko ndax xam nga diw ñuy wax baan ko dax xam nga booy bi ne ko abord ne ne ko ndax xam nga diw fekk ab jour bu championnat Europe gii lay évoluer ku siiwa siiwa siiw bon mu mu ne ko ndax xam nga diw mu ne ko déedéet xaw ma diw de mu ne ko xamoo diw diw nga ne xamoo ko <laughs> mu ne ko déet xaw ko de xanaa nga leeral ma rek mbir yi daal luñ ci ci man de man de xaw ba ko <laughs> nee na waa ji ne booy bi ne ko nag mais diw mooy le footballeur bi gën a ci monde bi kooku nga ne xamoo ko mu ne ko xaw ma ko de léegi nag mu ne ko léegi man mën naa la laaj lenn nee na Ahmad ne ko ah kay man ngaa laaj Eh, mu ngi waaye da eh, da jàpp ne paa bi ki te du paa kii xam kii moo bizarre quoi la kii xamul loolu ndax monde nga dund ak bokk ngeen monde ah, ah. ko mën naa la laaj leen mu ko waaw mu ne xam nga Mus'ab yaa Ahmad hal taarifu Mus'ab ibn Umayr mu ne ko nag xam nga Mus'ab ibn Umayr mu ne ko la mu ne ko Seydina Mus'ab ibn Umayr mu ne ko mu ngi dóor a dégg turu Allah Allah Mus'ab ibn Umayr mu ngi dóor a dégg Mus'ab ibn Umayr mooy la <laughs> j'espère que amul kenn kuy déglu tamit koo xam ne moom it danaan Mus'ab ibn Umayr fàtte naa ko ah non ki yonent bale sarsam njëkk yónni Médine mu dem ngir yee leen woo ci diine baliser terrain bi amaa gàddaayam bi ba dugal ponkal yu bari ci waa Médine ci diine yi Mus'abul Xayr hein ah, te faat ko keroog Uhud xaamilu liwaa moo yoroon drapeau bi hein ah. ki ginoona jeune bi ginoona liñ naan euh, tedd biir Makka ba mu fa newee ak li mu doon sol kenn du ko sol parfum yi mu doon parfum fu mu jaar ñu xam ne fii Mus'ab ba fi jaar waaye ba l'islam woowe mu bàyyi loolu lépp mujj ba der der bi da doon xoosu parce que dafa fragile woon ci der waaw waaye dina ko Mus'ab ibn Umayr xamu ci dara waaw mu koy dóoru dégg te pourtant ismuhu huwa Ahmad te moom Ahmad la tudd jullit la moo tax ma ne la te loolu Égypte la te lool Égypte la te xam nga ne Égypte ak Sénégal yemuñu non côté xam-xam moom xaajuñoo yem moom yaakaar naa ni ñaar ñu xel lu tooguñu di xalaat di imaginer benn yoon kële ci wàllu xam-xam ñuy teg kële xam-xamu diine lépp ci yem sax domaine yépp entre Égypte ak Sénégal loolu kiy toog sax di leen jéem tëkkale kooku dañ koy boole ci majaaniin yi waaw ci ñi nga xam ne ñoom fii mu ne dañoo dof seen xel may wëlbati waaw waaw léegi nag bu dee lool moo xew foofu yow war ngaa imaginer lu gën a garaaw Sénégal te ñun ñëpp xam nañ ko njortu yee rafet rek ci ñenn ñi mais <laughs> liñ ci xam bariwul